waan abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minhaa xuluqan radiya minhaa aaxar aw qaala gayrahu rawaahu muslimun rahimahu allahu taala qawluhu yafrak huwa bi fatxil yaa'i wa iskaanil faa wa fatxir raa wa ma'naahu yubghid yuqaal farikatil mar'atu zawjahaa wa farikahaa zawjuhaa bi kasrir raa'i yafrakuhaa bi fatxihaa ay abghadahaa wallaahu a'lam qaala al imaamu Nawawi rahimahullah yi ñëwaat ci garab gi ñu ne ci toolu ñun ñu sell ñi ba léegi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum muy fanweereelu buntu wala garab ak ñeent di wax ci ndénkaane ci jigéen ñi ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiisu deux cent soixante-quatorze ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ñeent muy xadiis sayyidina Abdallah ibn Zam'a eh, ibn aswad ibn Asad al qurashiyu al-Asadiyu radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la ne dégg na yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaxtubu wa dakara an-naaqata wallazii aqarahaa gisoon nañ loolu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis numéro deux cent soixante quinze ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom mu ne wa an abi hurayra xadis bi mu ngi koy jële ci saydina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yafrak bu mu bañ al imaamu Nawawi mu ne qawluhu yafrak huwa bi fathil yaa ya nga yax ya ya wa iskaanil faa i saa nga def ko sukkoon yaf yaf yaf wa fathir raa i raa bi nga ne ra bul wax yaf ri non bul wax yaf ru mais yaf ra ra waaw mu ne wa maanaahu maanaamam yubghadu mooy bu mu bañ waaw kon mu ne laa yafrak bu mu bañ mu'minun aji ngëm yàlla bu góor mu'minatan aji ngëm yàlla bu jigéen in kariha bu dee ne am na lu mu bañ minha xuluqan bu dee ne am na lu mu bañ ca ndaw soosee ak jikko radiya minha aaxar dina am yeneeni jikko nag yoo xam ne moom dina ko gërëm te dina xam ne du léppam moo négatif moom ndaw si léppam moo bon aw wala xaala mu ne gayrahu mooy au mu ne aaxar wala gayrahu wala dina radiya minhu minha ghayruhu wala axar mooy dina am yeneen jikko yoo xam ne nag dina xam ne lii la eh, yii moom kon gërëmloo na ko waaw mu ne farika ba léegi biñ doon wax sànq yubghidu bi mu waxee maana wa maana yufriku mu ne yuqaalu dañuy wax farikatil mar'atu zawjaha dañ naan farika bu dee maadi bi farika ngay wax waaw mu ne dañuy wax ndaw si de bañ na boroom këram wa farikaha zawjuha wala boroom këram bañ na ko bi kasri raa mooy bu dee liñ wax fi'lu maadi bi farika da ngay raa ci suuf nga koy maas maas ko suuf muy farika yafraquha waaye boo koy mudaari' ah, présent continu nga koy eh, conjugué nag loo xam ne léegi la wala liy ñëw ci kanam yafra ngay wax doo wax yafri riba day mujj nekk ra yafraquha bi fathiha waaw mooy raaba ay mooy lan abghadaha bañ na ko wallahu te borom bi nag alam mooy ki xam dëgg-dëgg xadiis bi kon lële yonent bi saa saa wax laa yafrak bu mu bañ mu'minun way ngëm yàlla mu'minatan bu góor mu'minatan way ngëm yàlla bu jigéen in kariha minha xuluqan bu dee ne bañ na ci moom benn jikko radiya minha aaxar dina gërëm beneen jikko ci moom aw qaala wala mu ne xayrahu beneen mu ne lii rawaahu muslim imaamu muslim solo na ko mu'min boobu nag mooy boroom kër gi bu mu bañ ki nga xam ne mooy jëkkëram non mooy mooy mooy soxnaam bu mu ko bañ voilà léegi nag xadiis bi est-ce que al imaamu muslim kese moo ko solo dañ naan la no al imaamu ahmad ibnu muhammad rahmatullahi alayhi indi na ko ci musnadu abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda al imaamu muslim ibnu al hajjaaj mu ngi ko indi ci alwasiyatu binnisa foofu la ko indi voilà mu ne wa haddathani Ibrahim ibn Musa ar-Razi mu ne ñu nettali moo Ibrahim ibn Musa ar-Razi mu Ibrahim ibn Musa ibn Yazid ibn Zazan at-Tamimi Abu Ishaq rahmatullah alayhi ar-Razi qaala mu ne haddathana Isa mu ne ya'dam ya'ni ibn Yunus mu ne ki ñu nettali mooy Isa imam Muslim ne kim ci jublu mooy ibn Yunus mooy Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah ibn Ali ibn Ahmad ibn Dhi Ahmad ibn eh, as-Sabi' wala ñaar as-Sabi'i Abu Amr eh, moom baayam maamam ay ponkal lañ woon dëkkoon fële ca Kufa moom Isa ibn Yunus euh, mbokk ñoom Seydina euh, Sufyan euh, ibn Uyayna non Sufyan ath-Thawri rahmatullahi ala al-jami' Isa mooy Isa ibn Yunus mu ne haddathana Abdul Hamid ibn Ja'far mu ne ki ñu nettali ma Abdul Hamid ibn Ja'far di Abdul Hamid ibn Ja'far ibn Abdillah ibn al-Hakam ibn Rafi' ibn Sinan al-Ansari al-Awsi Abu Hafs rahmatullahi alayhi an Imran ibn abi abi Anas mu jël ko ci Imran ibn abi Anas muy Imran ibn abi Anas al-Qurashi al-Amiri al-Madani al-Misri ah, rahmatullahi alayhi an Umar ibn an Umar ibn al-Hakam moo ko jël ci Umar ibn al-Hakam mu tuddoon Umar ibn al-Hakam ibn Rafi' ibn Sinan al-Ansari Abu Hafs al-Madani rahimahullahu ta'ala moom nag moo ko jëlee an abi hurayrata <coughs> jële ko sayyidina abu hurayra ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha xuluqan radiya minha axar aw qaala gayrahu mu ngi noonu noonu la ko al imaamu muslim indi indi na beneen càllale ne mu boo xam ne dane bi misli bu mel nii kon xadis bi lëkkaaleem ak suñu bunt mooy buntum dénkaane yiw bi l'islam di dénkaane ci jigéen ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dénk boroom kër yi ñi nga xamante ne nii dañoo am boroom kër ne leen laa yafrak bu mu bañ mu'minun aji ngëm yàlla boo xam ne boroom kër la mu'minatan boroom ngëm yàlla ni moom muy soxnaam waaw mooy même buñ joyelee wax ji way ngëm yàlla même buñ amul relation mariage waru la nekk di bañ mbokk way ngëm yàllaam bu góor ak bu jigéen waaw moo tax fii boroom xam-xam yi di ko tënk ne lii nii li ci yonent bi alayhi salaam jublu dëgg-dëgg mooy ñaar ñii sëy waaw bu ñu nekk di bañante waaw yow góor gi surtout comme teew la ñuy dénk ci mbiru jigéen ñi bu ko bañ waaw boo amee soxna bul bañ bu ko bañ waaw loolu nag li gën dëgër mooy farata la nga bañ koo bañ waaw ndax nan ngay mën a dundee koo xamante ne nii ci bañante ci bañ ko nga def moom it boo mayul mu delloo la euh, la rendre la monnaie de ta la pièce de ta monnaie <laughs> la même chose ñaar ñu bañante nan lañuy ñuy dundee ñooñ naka la mën a nekk dund gu neex waaw waaw laa yafra kon bu mu bañ mukk mu'minun mu'mina mu'minun mu'mina waaw kon <coughs> mooy farata la nga bañ koo def waaw comme li al imaamu Nawawi wax même bu dee nee na al imaamu Qaadi nag rahimahullah nee na lii nii dañ koo sib kese <laughs> waaw mu ne mbir mi du farata waaw du lu ñu tere quoi waaw hada laysa ala ci al minhaj mu ne imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah ibnu Muusa al-Maghribi rahimahullah nee na lii nii laysa ala nahyi mooy lii yonent bay saa saa wax nekkul lu mu tere xabar la rek mooy day xabaar rek comme si laa yaf laa laa yafraku ndax bu doon xabaar la du nekk laa yafrak laa yafraku lay doon mooy du bañ mukk doo gis mukk mu bañ mu'minun aji ngëm yàlla mu'minatan aji ngëm yàlla ko mooy doo gis ab ab ab jëkkër di bañ soxnaam loolu amul waaw <laughs> mooy loolu amul lool xabaar la mooy eh, xabaar mooy information mu ne lii nag xabaar la mais du du tere mooy kon moom ci kaw noonu doone laa yaf rak ndax laa yaf rak lool na hii la tere la mais laa yaf raku lool mooy ab xabaar la waaw loolu dafa am solo <laughs> les grammaires ñu am xam nañ lii nga xam ne moom laay essayer di wax nii <laughs> waaw kon mu ne kon mbir mi lenn la mooy lan laa yaqaw minhu bughdun tàmmun laha mooy bu mu rot bu mu xew ci waa ji muy bañ bañ gu mat sëkk ki nga xam ne mooy soxnaam loolu la loolu lay wax ne loolu amul waaw loolu amul waaw <laughs> waaw mu ne léegi nag loolu nag la imaamu Nawawi ne man xaw ma lu tax al al qaadi wax lii waaw man xaw ma je ne comprends pas <laughs> wa ma adri ma xamala <laughs> al qaadi ala hada al tafsir al imam an-Nawawi xam nga saraam bi daa bari lu muy sukk parce que dafa sukkandikoo ci saraawu al imam al qaadi bi mu def ci euh, imaamu Muslim <laughs> mu ne man comprendre ma ba léegi lan moo tax al imam al qaadi al maliki rahimahullah al maghribi wax lii man xaw ma ko man imam an-Nawawi je ne comprends pas parce que lii wane ne lii lii lii ak tere la kay yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere fii <laughs> waaw waaw moo noonu mu ne wax ji huwa da'ifun aw ghalat lii moom lu néew doole la waxam ji wala boog ak njuumte la mu ne li wu bali sawaabu annahu nahyi ay yanbaghi an la yubghidaha li annahu in wajada fiha xuluqan yakrahuhu wajada fiha xuluqan mardiyan waaw <laughs> bi an takuna sharisata bi an takuna sharisata al-xuluq lakinnaha dayyina aw jamila aw afifa aw rafiqatan aw rafiq bi rafiqatan bihi aw nahwi dhalik mu ne parce que lii dëgg mooy lii tere la li war mooy euh, waa ji warul di bañ ki nga xamante ne mooy mooy mooy mooy soxnaam warul di bañ soxnaam mu ne li jaadu kay mooy mu bañ koo bañ ndax bu dee na fekk na ci moom comme li hadis bi wax jikko yoo xam ne bañ na ko dina trouver dina fekk ci moom yeneen jikko yoo xam ne dina ko gërëm loo comme mu gis ne ndaw si ku ñaawi jikko la waaye nag ah li muy ñaaw ñaaw jikko nag ku respecté julli la ak na koo xam ne mbiru diine moom woor kenn du ko ci jam yooyu moom du ko bëgg lool waaye nag am na problème par exemple wax ju ñaaw waaw mooy mu xool beneen côté bi tout le temps ngay xool côté bu positif bi di positive waaw wala ku sàmm boppam la nag malgré tout moom yii kenn mënula gis ci yaramam loo xamante ne nii daganu kenn du bànnaaxoo ci waxam ci daganam waaw te tamit muy xool ne rafiqatan bihi moom compagnon naa la ànd ak moom mooy compagnon moom la ñooy ànd ah lu bari loo xamante ne nii ci moom la koy ame eh, eh, ngir bañ a tàbbi ci njaaloo loolu lépp mu xool côté boobu bu xoolee loolu loolu la waaw waaw kay te liy wane ne mu ne bokkoon liy wane ne lii farata la mooy lan ñaari mbir waaw mooy euh, tere la ak tere la laa yaf rek tere la du xabaar rek buñ joxe <laughs> waaw waaw mu ne suwaa sax même bu dee xabaar boobu bu doon xabaar dañ naan xabaar xabaar la li nga xam ne usul yu ne yeeg euh, balaag xam nañ ko mooy xabaar la mais yuraadu bi hannaay waaw mooy xabaar la hein bu suñu borom ne euh, kii Euh, kaaba bi man daxalahu kaana aminan ku ko dugg nekk na ku nekk ci sécurité mais loolu mooy la dëgg la xabaar la waaye mooy bi maanaam insha mooy loo xamante ni nii euh, digle da cee lalu ci ginnaaw mooy ne ku ko dugg na ngeen ko fa aminu nangeen ko teg ci sécurité même bu dee ne mbir mi ci biti nii xabaar la mooy information la ne ku fa dugg rek nekk nga ci sécurité mais mooy yéen ñi nga xam ne yéen autorités yi nangeen def koo kee mu nekk ngeen daal di koy sécuriser daal di koy teg ci li nga xamante ne mooy sécurité mu ne kon benn ngoog bu dee ne loolu sax même buñ ne xabaar la ah dañ naan xabaar bi maana al kinja loolu benn mbir la mu ne beneen affaire sax buy wane ne mbir mi ñaari mbir la mooy ne riwaaye yi yafrak la <laughs> noonu lañ ko kii moom laa doon wax sànk bi ñuy tàmbali ne du yafraku de yafrak laa yafrak voilà laa yafrak mu ne loolu nahi la waaw <laughs> biskaanil kaafi laa bi rafiha du yafraku waaw mu ne wa hadha yata'ayyanu fihi nahi waaw <laughs> waaw waaw léegi boo nee yafraku wax nañ la sànk bu dee xabaar la wax nañ la bi maanaam insha mu ne ñaareel bi mooy annahu qad waqa'a xilaafu mooy new boo nee xabaar la xabaar la mooy information parce que xabaar en fait dafa am lu ñu naan xabaar am lu ñu naan insha insha xabaar mooy lépp loo xam ne information la boo xam ne dina ci mën a dox nga ne information bi c'est vrai ou faux euh, waaw mooy dëgg la wala du dëgg da ciy dugg ci xabaar fii ma ne bu ma taxawee nettali Ndakaaru de <laughs> mu ngi doon taw kañ ma ne la léegi sax mu ngi taw loolu moom xabaar la man naa nekk dëgg man naa bañ a nekk dëgg léegi insha nag ci gàttal bari na ay comme laaj bu ma nee ban heure a jot ban heure a jot manoo ma cee wax wax naa dëgg wala déet <laughs> wax naa dëgg ku loolu kenn alhamdulilah kenn du ko wax ci koo xam ne dafa laaj naan ndax wax na dëgg bu ma nee la mais mais tey la ban suur manoo ma ne waxoo dëgg de <laughs> kon dañ naan noo sawaay xam naa déggul li ko waa ji wax ndax waa ji la waxu ko loo xam ne dina tax mu naan ko il n'a pas dit vrai wala li mu wax du dëgg déedéet parce que da koo laaj loolu façon yooyu ñooy insha waaw wala nga joxe ndigal ifal defal defal manuma cay wax waxula bu de <laughs> mooy dañ laa sàkku ne la defal waaw qad talabtu minka anta anta faal man damaa sàkku ceew na la sëñ bi man ngaa dem est-ce que man ngaa dem euh, jàmm gën nga naan waxoo dëgg de loolu déedéet mooy nga ne ma waaw wala déet kese fi mën a nekk <laughs> voilà loolu nag mu ne même bu doon ya yafrak du boobu du loolu mooy xalaat alors que insha mooy waaw kay mooy li ñu wax sànq joxe ay digal wala yu mel noonu laaj wala yu mel noonu léegi fii nag tere la waaw waaw <laughs> waaw mu ne loolu tere la mooy li gën a lëng kon mu ngi noonu. léegi bi mu wax mujj bi ne mooy dafa wuteeg li am bu dee xabaar la ndax boo nee xabaar la mooy danay laa yafraku mukk doo gis muy bañ mukk mu'minun aji ngëm yàlla mu aji ngëm yàlla bu jigéen mooy jëkkër doo gis benn jëkkër di bañ euh, jawaram ne mais loolu nekk la ah innahu qad xilaafu mais dafa xew am lu wuteeg li kon li xabaar bi wax te waxu yonent bay saa saan wute naag ëppante naag loolu waaw <laughs> waaw ndax fa ba'du naasi yubghidu zawjatahu bughdan shadiidan <laughs> walaw kaana xabaran lam yaqa' xilaafuhu wa haadaa waaqi' waaw mu ne da ngay gis nit ñoo xam ne loolu c'est un fait loolu ñëpp wax am na ñoo xam ne seen jabar yi dañ neena bañ bañ gu mel noonu gu rëy sax waaw waaw soit mu nekk mariage arrangé en général yooyu lay doon <laughs> ndaw si masu ànd wala waa ji ànd ci woon mais dañ ko koo forcer. wala mu dem daal dem ci biir gis yoo xam ne daal sawaay yii même bu doon bëggoon na ko jàppoon nekk fi naan dañuy génn euh, cinquante ans de génn sëy léegi sawaay bañ sëyee parce que dañ doon camoufler wante rek ku nekk saa boo dajeeg sa moroom war a joxante nga wane la gën a rafet ci yow ci keneen gi ma su ñoo xamante loolu ñu foog ne génn bi day tax nga xam ko mu xam la loolu lépp waxi gàcc la waaw loolu mooy génn bi lenn kese la mooy ay bàkkaar leen di yokk waaw Iblis fexe di bëgg nag na ngeen def lu xaram waaw balaa ngeen di takkante loolu di daggan seen biir waaw moom muy profitoo ci yéen yéen ngeen jàpp ne da ngeen di profitoo voilà ça permet de se connaître d'avoir une confiance mutuelle tout ça c'est des waxi caaxaan yoo xam ne wax euh, min waxyi shaytaan waxyu shaytaan yi muy wax ñi nga xam ne ñooy ngàmbaal ak doxaan ak bëggante ak façon yooyu waaw ñu foog ne ñoo ci nekk newuñ ci tous waaw loolu li may wax yu amul la léegi nag ñu takkante gis nañ ah comme que léegi vingt quatre heures sur vingt quatre la saway <laughs> camouflage amu fi nanga ngaa camoufler un deux jours trois mais manoo las manoo ci wéy voilà jikko yam ko dul woon wan yëpp mu gis ko nag mere femme bi benn mere boo xam ne bañ ko bañ gu tar femme bi it ne ko noonu waaw bañ waa ji wañ gu bañ mu ne loolu di am loolu am <laughs> alors que bu doon ne lii xabaar la yonent bay sa sam dane lii du ma masula am du am kon loolu doonu loon nekk alors que yi am na kon liñ ci bëgg a wax ak imaam an-Nawawi rahimahullah di wax loolu mooy li gën a dëgg mooy lii ak tere la yeneen tubaab saa saam day tere ci dénkaane yi muy jox boroom kër yi bu ñu bañ seen soxna yi voilà boo amee loo bañ ci moom parce que waxoon na la ci xadiis bi ne la euh, euh, jigéen dañ koo bind euh, min dila ah du gisoon nañ ko ne innal mar'ata kad dil'i wala kat dilaa ida dahabta tuqimuha kasartaha wa in taraktaha istamta'ta biha wa fiha awaj waaw sur nañ ko <laughs> mu ne gis nga ndaw si dañ koo bind mu nekk koo xamante ne nii comme faar la waaw mooy daa am loo xam ne bul yaakaar ne dina jub moo tax ci beneen mu ne lam tastaqi lan lan tas lan tastaqima laka ala tariqa jamais mu tubal la ci benn yoon wu baax woo xam ne da ngaa foog ne lii day yekk rek dévier ci même bu dee mu ngi ci loolu mooy nit ñun <laughs> ne parfait rawatina femme bi nag <laughs> comme yonent bay saa saa wax ko ni waaw te boo bànneexoo ci moom di nga bànneexu ci moom fekk am na lu ak ak nekk ci moom waaye it boo demee bàyyi ko noonu mm, continuer boo koy jéemee nag di jooyanti nga dam bopp waaw kon tey loolu la mooy yow ki nga xam ne nag mooy ki muus mooy ki nga xam ne day fexe man a <laughs> man a nekk ak moom saa mu damm ko waaw te bu boobaa mooy défaut yi da fii fiy nëbbu waaw waaw da ngay ci da ngay da noppi kon loolu mooy de toute façon am na ay défaut comme ni nga xamante ne yow it noonu nga amee défaut <laughs> waaw comme ni nga amee défaut kii ne kii est parfait <laughs> ah kan moo fi parfait waaw bani aadama xat bani aadama xattaa waaw yonent bi alay saat salaam nee na doomi maam aadama yépp ñooy ay defkatu bàkkaar ñoo susceptible di juum ay juumkat la waaye ki gën ci ki nga xam ne mooy juum ñu ci gën ci ñoom mooy ki nga xam ne bu ñu defee njuumte reconnaître seen njuumte ah xam ne nangu ne ñoom ñoo juum dellu tuub ci seen borom bu dee ku ñu yoral àq la ñu dem ñaan la nga jéggal leen wala nga fay wala ñu delloo la lañ la yor waaw <laughs> léegi kon yow góor gi da ngaa war a xamal ne nag ah sa soxna lu mu man di mel am na ay défaut bul jël nag sa rétroviseur wala say projecteur jël sa lépp miser ko fixer ko di agrandir mel ni ko yorub télescope dëng-dëng yi nekk ci moom moom kese ngay gis di chercher ah le mouton noir partout waaw yow daal ah, moom daal yi mu naq yi jaarul yoon kese ngay détecté ba pare di ko wax fu ne nag waaw di ko kiiwee di ko di ko wax waaw yow yónni nañ mais côté yu baaxam même boo ko defee sax nga mel ni yëgoo ko te yaa ko gën a xam. boo doon tubaab salaam ne nag gis nga la ma doon wax fële ci ndaw si comme comme dañ koo bind ci ci ci ci ci faat waaw loo man di def it dëngate gi mu ngi ci moom mooy loolu nag ni ngay def mooy yow boo ci bëggee génn. del mettre l'accent mettre en évidence concentré wul ci côté yi nga xamante ne nii na sa bët di daaju ci yi nga xam ne ñoo rafet ci moom waaw yu baax yi mu yor jikko yu rafet yi waaw ah jàngkatu alxuraan la de waaw fii mu ne bu may kii sax moo may jàggante waaw ak mën a muñ nangam ak dëgg la waaw lii moom defum la waaye yooyu na nga jiy teg yu mel noonu kon loolu ndénkaane yonent bi alayhi salaam nañ ko jàpp tey al imaam al xaafid an-Nawawi rahimahullahu ta'ala